Eh, juróom-ñaareelu bunt bi wax ci eh, am kóolute gi jaam bi war a am kóolute ci boroomam ak di wàkkirlu dong ci boroomam tabaraka wa taala eh, gisoon nañ xadis muy xadis sayyidina Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram radiyallahu taala anhuma gisoon nañ xadis bi ba jeexaloon ko mu ne woon muttafaqun waxoon nañ tamit ñeneen ñi nga xam ne ñoo ko solo léegi mu desoon beneen riwaaya bi bi nga xam ne al imaam an-Nawawi rahimahullahu taala dane wa fii riwaaya nekk na ci beneen version ci di ñëw di wax ci xadiis bii nii an mu ne foofu qaala Jaabir mu ne Seydina Jaabir taala anhu dafa waxoon ne kunna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi foofu Seydina dafa leeral xam nga riwaay bi njëkk a xare bi fan la dana rek wax na fan la waaye ban xare la loolu rees xamul dana rek buñ biñ gisoon an Jaabir anhu annahu ghaza ma'a an-nabi sallallahu alayhi dafa xare ànd ak yonent bi alayhi salaatu wa salaam wàllu wëjëm estu Arabie saoudite tey waaye riwaayu beneen bi mu ci teg boobu nag day leeral ban xare la woon ndax nag du du benn yoon kese la fa yonent waaye sa san dem ngir xarek ñoom waaw ndax ay tribu ñoo Ghatafan yi ñoo fa ne newoon eh, te ñoom dañoo bokkoon ci noon yi di gën a dangereuse moo tax ay année ci kanam <laughs> ñoom ñii bokkoon nañ ci waa Ahzab waaw coalition yooyu dajale woon te gisoon nañ ko waxoon nañ ko ngir xare yonent bi alayhi salaatu wasallam ñoom waa Ghatafaan ndax bañ gu ñu bañ diine taxoon nañ ba waa Quraysh ak yahuudu Xaybar yi bi dajale seen arme forces alliées les les armes les les les les ñoom ci lañu woon waaw loolu mooy ci kaw ñi nga xam ne dañu ne xare bi xew na comme ni ko al imaam ibn Isaaq rahmatullah alayhima daal di waxe ne li nga xamante ne nii mooy Eh, mu ngi xewoon ci ñeenteelu at bi sinon bu dee mel ni ñoom al imaamul Buxaari rahimahullah ñu jàpp ne après Xaybar la loolu kon mooy bële moo jiitu waaw mooy <laughs> mooy Xandaq a jiitu waaye eh, loolu waxoon nañ ala kulli xaalin waxoon nañ ñoom leerawoon nañ ko te li nga xam ne moom lañ nootaloon ci siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam mooy ne loolu li imaam ibn Isxaaq daal di wax noonu la moo tax waxoon nañ la keroog li boroom eh, xilaasu zahabi fi siirati xayril arabi sallallahu alayhi wa sallam waxoon mu ya Seydi El Hadji Malick alayhi ridwaanul maliki Hamra mu ne woon Hamra baate uh-, euh, Uhud waqatul ghumam après Uhud mu ne Hamra Uhud waqatul ghumam Hamra nadirun ah waaw muy Hamra ul Asad te moom lañ gisoon jamono yële ah nadirun ghazwatu banu nadir après mu teg ci na riqa'un hamra nadirun riqa'un ko foofu waxoon nañ la loolu insha allahu taala mooy li gën a dëgër fii nag dafa wax mbir mi waaw léegi lu tax ñu tudd ko zaati riqa' xare boobu boo xam-xam yi dañ ci wute loolu it leeraloon nañ ko foofu kon nañ jàll ngir bañ a taxawaat ci lii voilà kon mu ne kunna ma rasulillah sayna jaabir mooy nettali mu ne dañoo nekkoon ak ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam bi zaati riqa' mooy jóge xare ba nga xam ne mooy fii dane dañoo nekkoon bërëb buñ naan zaatu riqa waaw mooy dañ fa dëppoon moo tax xaaj euh, riwaaya biñ génn moo ko doon leeral dane fa lamma qafala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qafala ma'ahum fa adrakathum al-qaa'ila fi waadin kathiir al-'idaa loolu mooy dañoo joge woon foofu tekkiwul fa xare ba amoon foofee fa la yonent sallallahu alayhi wa sallam fa lañ def ne woon ci garab gi noon doon seet fu ñuy dalloo déedéet ci yoon bi la waaw toogoon nañ la xare ba dañoo jegewante ah, ba ku nekk ragal sa moroom jàpp ne eh, wóorul moo tax yeneen tubaab yi sax sàmm woon julli tiit waaw léegi waaye xare bi mujjul am mooy xeex amul mu ne nag kon dañoo nekkoon ak ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam bi zaatir riqaa mooy tukkee woon ci jóge woon ci xare bi nga xam ne moo tuddoon zaatir riqaa waaw ñeen ñi nee nañ seen drapeau yi loo xotti lañ xotti woon ñii ne noo liñ doon sol la seen kawas yi moo fukkoon ñii ne noo benn garab moo ko tudd loolu lépp ay wax la walillahi alhamdu wal minna mu ne fa ida atayna ala shajara nee na bañ fa nag ci xare boobu ci lañ dikk ci benn garab zalila bu bari ombre bari ker waaw mu ne fa ida atayna bu dikkee mooy dañoo ñëw ci bëgg boobu wax na la daa bari ay dég garab yu bari ay ndég la léegi nag mu ne fa iza atayna ala shajara bu ñëwee nag ci garab boo xam ne zalila moo gën a bari ker taraknaha li rasulillah ñu bàyyee ko ñun saxaaba yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw lii lañ la doon wax yàlla waaw ñii la mooy ku yàlla def sang ku yàlla terale xam-xam bokkul ak n'importe qui waaw waaw bokkul ak n'importe qui waaw c'est pas ay da kii walla ay naan mo bokkul ak n'importe qui nekkul nag naan waaye man garaawul ah ah saa yi fan la ñu gënee ah fii daal ker la ñuy ut ñun ñëpp soxla ker kenn du ko fi bàyyil bii. ba pare nag nga jàpp ne kii mu ne loolu day wane ne yow àgg nga mooy foofu yow xamoo taali bi moo tax waaw xamoo ay teggin waaw xamoo ay teggin ku yàlla jiital jiital leen ko waaw kon nag. mu ne kon buñ mosoon na ñëw ci garab gu bari ker dañ koy bàyyee ak yonent bi alayhi salaam mu ne nag bi fa jaa arajulun fekk yeneen saxaaba yi ku nekk dem ci yeneen garab ut fo fo fu ngeen di dalloo fu ngeen di wéeru seen digg mu ne fa jaa arajulun benn waay daal di ñëw minal na ci musrikuuna yi waaw wa sayfu rasulillahi fekk jaasi ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu'allaqun mu ngi ko mu nekk lu ñu lonk bi sajara ci garab gu bari ker googee ci la yonent bi sallallahu alayhi mu lonkoon jaasi eh, jaasi ji pour lan c'était pour xare nga naan loolu day day wane ne xare ak jaasi loolu loolu loolu la waaw <laughs> <laughs> <laughs> waaye waxuñ la lool kese nga mën a xare xam nga ne moos bu dee affaire yi dafa évoluer nit ñi di yor ay Tomahawk ay F-16 ah ay avion de guerre ay missile intercontinental ah ay bombe nucléaire yéen jullit ñi ci yooyu ngeen di am te borom bee ko wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa waaw taw préparer leen ñéefé yi waajalal leen mastataatum lépp lu ngeen man min quwwati doole te yonent bi alayhi salaatu salaam nee na alaa innal quwwata rami alaa innal quwwata rami alaa innal quwwata rami waaw mu ne alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen alaa nee na innal quwwata dëgg dëgg force ci xare kattan dëgg mooy ar-rami mooy man di cible te sa cible yooyu boo ko jàpp boo ko visé doo ko doo moy waaw yëg ngeen leer yi léegi waa ji day nekk ca ca ca désertu Arizona ba di téléguidé li nga xamante ne ni militaire US bi américain bi benn drone boo xam ne moo koy dóoral la bëgg a dóor fële ca Irak te moom génnul mu ngi Arizona la ne waaye mooy dafa am force de précision armée yëpp képp ku la ci dàq préciser nga xam ne moom ay cible bu ko préciser ba satellite yi par des laser ak yooyu fa mu fa diir fo day dal kooku moo la man waaw mais bu dee da ngay afaaloo moom di dóor rek léeg sax ci ngay dóore boobu ci foo xamante ne ay ay civil fa ne après nag paf bavure waaw manu la ñàkk ci mbir yi quoi wal iyadu billah mooy ku la dàq kii de tey gan siiblam kooku moo la man ci xare waaw moo tax keroog Badar yonent bi saa saa bokk na ca discours yam waxoon saxaaba yi waaw bu kenn tiira lu dul ma jox ci ndigal parce que li ñu yoroon ci munition bariwul te bés buñ tàmbalee rek ngeen di sànni munition yi gauche ak droite moom affaire yi day jeex ñoom Abu Jahl li ñëw dal suñu kaw waaw bàyyi leen rek ba ma wax leen tiire leen waaw te benn balaa tiire na fexe ba jege li muy tiire ba xam ne bu sànnee xeej bi waaw yooyu may xam-xam la xare daa am xam-xamaa lépp loo gis borom bi amul lu mu def loo xam ne jaarul ci xam-xam waaw ci xam la jaar waaw li nga boo gisee suñu réew yi xaw a tardé ci mbay <laughs> nga xam ne daanaka boo demee ci ci ci ci ci ci Bawol wala Kajoor <laughs> na na maam ya doon doon doon bay mille neuf vingt ak mille huit cent noonu la bay ab gopp la ñu yor waaw di landangu rek di dem <laughs> waaw ab gopp ak benn fas wala benn mbaam mooy jiital jox ko benn booy muy xëcc ci ngay dem naan naan lëj waaw waaw ngeen di baye noonu yow nit ñi gën a bari te tamit yow productivité lan ngay loolu loolu loolu loolu loo ci ngeen di sa way xam nga tubaab bi noonu la doon baye de bu kenn foog ne tubaab bi sawaay noonu la doon baye ay gopp la doon yor ay fas ay mbaam ay ay ay ay kii ay ay nag waaye finalement ñoom dañoo teg mbir yi ci xam-xam muy évoluer créer li nga xamante ne mooy ay ay lycée lycées agricoles ay formation en matière d'agronomie liy jëm ci wàllu mbay ñuy yaxanal tout le temps même sax Euh, semence bi bii nii nan la ñuy mën a def boole leen bu ko defee rendement bi gën a bari ñu xalaat lii nga xam ne ñun suñu loxo lañ ko doon defee ba moo taxoon nit ki bu amoon nag tool day soxla ñu bari day soxla xale yu bari am doom yu bari sinon tool yi kan moo koy bay loolu lépp ñu xalaat nan la ñuy demee ci machine yi machine yi du ko def waaw moo tax da ngay gis benn benn nasaraan benn waaw waaye Sénégal moom am na fa sax ñoo xam ne ñu ngi commencé di mais bon. man waxi sénégalais moom bàyyiwuma ci xel quoi parce que <laughs> ñenn ñaa ngi naan yi nguur gee ko doon joxe ña leen neex lañ ko jox loolu nag allahu taala alam borom bee xam du ma dugg ci débat yooyu parce que ku am personnalité war nga booy wax boo waxee dara ñu ne la foo ko teg nga ni fii laa ko teg neew ma nag ku ci am preuve ah, manu la wax loolu est ko kay man na ko wax mais man laa wax aw ma ci preuve mooy dama naan daal nee nañu waaw xii la nga loolu moom <laughs> jarula <laughs> dàq muus waaw ba keram muy léegi mooy lépp xam-xam la kon lii lan lan doon wax ne yonent lay saaf salaam <laughs> eh waa ji dafa ñëw fekk jaasi yonent bi alayhi salaam ñu ne la loolu day wane ne kon xare jaasi lu la waaw mu'allaqun bi shajara mu ngi ko wékk ci garab faxtartaha al imaam an-Nawawi rahimahullah mu ne wa waxtarata sayfa ay salla waaw mu ne mooy da koo jël da koo jël ci lu gaaw rocci ko jël jaasi yonente bi alayhi salaam fa qaala waa ne yonente bi alayhi salaam ñu jëlee jaasi ji nag tiim ko nag ne ko taxaafu ni da ko é eh, ragal na ma tension maa ngi jaasi bi tiim la ragal na ma qaala yonent way saab saab ne ko laa déedéet lu ma lay ragal fa qaala waa ji ne ko hee xanaa déggoo xanaa yow gisoo sama xaaw maa ngi yor jaasi tiim la naan la ndax ragal kan moo la mën a aar ci man maa ngi nii yor jaasi ji tiim la kan moo mën a dox sama digganteeg ah, ma coor la jaasi ji mu dóor la jaasi ji kan yonent qaala mu ne ko allah mu ne ko yàlla way <laughs> yonent bi alei saat ne ko yàlla léegi nañ taxaw di tuuti waa ji ah, nan la tuddoon mu ne al imam ibnu Ishaq rahmatullah alayhi dana waa ji Ghawras ibn al Harith la tuddoon mooy waa ji am na riwaay yoo xam ne dañ ne waa ji dafa ñëw ne gaa yi Eh, bala ñoo ñëw ci lool kanta al imaamul Waaqidi rahimahullah moom daal dinay nettali nettali bu mel nii mu ne waa ji Du'fur la tuddoon Du'fur waaye eh, amaana lele imaamul eh, Ibn Ishaq daal di wax mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër waaw ndax na ne waa ji Ghawras la tuddoon waaw Ibn al am na riwaaya buñ ñu waatee fi ñu bëggoon a am na riwaaya yu ne <laughs> en fait waa ji da dafa ñëw dafa ñëw mu ne waa ji am na riwaay bu ne <laughs> dafa wax mbokkam yi ci waa Buxaari ba ñu ne ne leen xanaa bëggu ma ma faatal leen ki nga xam ne mooy Seydina Muhammad ah <laughs> bëggu ngeen ma faatal leen gaa yi ne ko ah ci waa Gatafaan wax nañ la waa Buxaari ba ñooñu ne leen ndax duma leen ko faatal gaa yi ne ko mais ah kay mais nag problème bi mooy noo koy defe ah ana nan nga koy defe laa wax <laughs> mu ne mais dama koy bett rek daal du koy faat léegi nag ci noonu la ca defe fekk bi yonent saasaam bi dëppee ginnaaw xare bi nga xam ne dafa avorté mooy xare amul waa ji topp ko topp jullit ñi di leen di leen suivre ba yonent bay saasaam ba ku nekk tëdd fenn ci la gaaw nag gis yonent bay saasaam teñ na kiiwam Euh, jaaseem foofu rek mu gaaw jël ko voilà léegi nag ci la xew-xew bi amee am na ci riwaay boo xam ne al imam ibn Sa'd dane waa ji Seydina Jibril moo ko moo puus moo ko puus mu daanu <laughs> jaase ji wadd <laughs> waaw mais yenn yi dañ ne non yonent bi saa saam da koo wax li ko wax noonu mu gis yaqin gi mu àndal kóolute gi mu àndal te mooy lëkkaaleeg suñu bunt bi que yow nit daal lay tiim hein Eh? yor jaasi joo xamante ne nii eh, rey la la nar def mais teewul nga ne waa yow mu ne la kan moo lay kii euh, daal di euh, euh, aar ci ci ci man mu ne ko Allah loolu moo ko tiitloo voilà léegi nag kon mu ne Allah yàlla waaw Allahu akbar mu ne wa fii riwaayati Abi al-Ismaili mu ne al imaam an-Nawawi mu ne wa fii nekk na ci riwaaya bu Abu Bakr eh, al-Ismaa'ili fii saxiix ci saxiixam kan Abu Bakr eh, al-Ismaa'ili mooy Abu Bakr Ahmad ibn Ibrahim la al-Abbaas al-Jurjani al <laughs> moom nag mu ngi gane àddina la di cent soixante-dix-sept ah génn eh, ci àddina la trois cent soixante-dix Eh, mooy à peu près bu dee ci Grégoire mu ngi juddu vers l'an huit cent huit cent quatre-vingt-dix génn àddina l'an neuf cent quatre-vingt-un moom nag dafa def benn téere boo xamante ne ni eh, mustaxraj la tudd al mustaxraj ala saxiix ah mooy day seet yi nga xam ne moom la al imaam al Buxaari solo mu jàll jaar ci yeneen càllale yoo xam ne moom lay jaar solo ko. waaw ba téere bi jeex ñu koy ñu gin koo xame ci saxiixul ismaayili voilà loolu la loolu mooy mustaxraj moom nag téere boobu moom lañ naan fii saxiix yi ndax ci saxiixam bi ndax daanaka fi al imaamul Buxaari jaar rahimahullah foofu la jaar foofu la jaar sauf que moom du jaar ci même kàllale yi nga xam ne moom la al imaamul Buxaari rahmatullah am na koo xam ne dinañ fa daje bien sûr waaw <laughs> dinañ fa daje mais Eh, ci début beeg yooyu ñi jege rëkk al imaamul Buxaari yi ak eh, ñooñu moom beneen yoon lay jaar muy al imaam eh, Abu Bakr Ahmad ibn Ibrahim ibn Ismaïl ah ibn al Abbas al Jurjani al Ismaïli rahmatullah alayhi mu ne moom nag boo demee ci saxiixam comme que day topp li imaamul Buxaari yi génne mu jaar ko ci beneen yoon mu ne foofu moom nii la ñëwee waaw mu ne fa qaala waa ne Ghawras Ghawras ibn al-Harith nii dafa ne yonent saa saa man yamna'uka minni moo kan moo lay kan moo lay fegal ci man kan moo lay aar ci man laa wax kan mooy dox sama digganteeg ma fàttali fi qaala Allah saa saa ne ko Allahu ne ko yàlla waaw yàlla mooy dox sama digganteeg yow waaw. biñ ko waxee lool yaqin gi mu àndal certitude bi am kóolute gi mu am ci boroomam. ba xam ne affaire yi nekkul tiim nañ la ci jaasi ci nga gën a jege beeka buñ la ci tiimul boo nekkee sa dwal di nelaw yow kese ah loolu moo tiitloo waa ji fa saqata sayfu min yade waaw léegi jaasi ji daal di wadd ci loxo kaw kaw bi di rawra fa axada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam as-sayf léegi nag yeneen bi alay saam daal di jël di jaasi ji daanoo mu jël jaasi ji <laughs> moom itam tiim waa ji jël jaasi ji ne ko fa qaala mu ne ko léegi yow léegi man yam naw ka min nii léegi comme que li ma doon laaj laa lay laaj jaasi ji léegi borom bi jëlee ko sa loxo teg ko sama loxo léegi yow yow xawra yow <laughs> araab yi kaw kaw bi ana kan moo lay fegal ci man man rasulullah sallallahu alayhi wasallam fii mu ne bu ma la bëggoon a cor jaasi ji kan moo mën a dox sama digganteeg yow <laughs> fa qaala comme que waa ji dumul yàlla moom ah xam nga yonent bi sallallahu alayhi moom bi ko waa waxee loolu dañ allah do xoolal naan ko nekkal ci ci gën ku mën a jël jaasi ji waaye gën ma <laughs> te waa ji fawul woon kay li ko yonent bi saa saam ne wax allahu rek ka tax mu tiit sinon da ko doon da ko doon da ko doon da ko doon kii de waaw léegi yonent bi saa saam ne ko kon léegi yow aywa <laughs> kan moo may aar ci yow waa naan ko kun <laughs> kun xayra aaxid waaye nekkal ci gën ci jël jaasi ji waaye waaw waaw <laughs> fa qaala yonent bi alayhi salaatu ne ko ashhadu an laa ilaaha illallah wa anni rasulullah ne ko ndax da seede maa ngi tiim laaj jaasi ji léegi nag wuyu ci laaj yi ma lay laaj njëkk naa laa laaj ku may aar ci yow nga ne nekk tax ci gën kuy jël jaasi ji léegi dama lay laaj beneen laaj est-ce seede te amul benn buur bu ñu war a jaamu ku dul yàlla tabaaraka wa taala wa anni taman rasulullah ndawal yàlla laa sallallahu wa sallam est-ce xaalalaa kaw kaw bi ne ko mukk déedéet loolu nag moom seedew ma ko <laughs> waaw ngay gis ne yaay muñ amee tamit seeni liñ naan seeni jàpp fenn <laughs> mu ne ko déedéet te tamit wax dëgg da leen a jaraloon lu ne waaw gisoon nañ ko ca Abu Sufyaan nam nee yéeféer léegi mu ne waa ji tegal ko ci ne ko laa déedéet walakinni u'ahiduka an la uqatilaka wala akuna ma qawmin yuqatilunaka ne ko waaye walaakin nii waaye man de ko maa ngi jël pacte ak yow maa ngi jël kóllëre goo xam ne ak yow allah uqatilaka ke ne dootuma xareeteeg yow mukk wala akuna te du ma nekk mukk maa ànd ak qawmin ay nit yoo xam ne yuqaatiluuna ko dañ lay xareeg yow sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam loolu moom engagement boobu moom jël naa ko bi mu defee loolu fa xallaa sabila yonent bi alayhi salaatu salaam daal di bàyyi yoonam mooy eh, wéetal yoonam mooy <laughs> ne ko demal <laughs> man ngaa dem fa ata ashaabahu yonent bi alayhi salaam dikkal saxaabaan yi non non fa ata ashaabahu Gawras daal di dikkal ñoñam ña nga xam ne ñoom la waxoon ca Muhaarib wa ca Ghatafaan ah ca Ghatafaan waxoon leen ne leen eh, est-ce du ngeen bàyyi ma faatal leen Seydina Muhammad mi sallallahu alayhi mu dellu ca ñoom nag <laughs> fa ata ashaabahu moom la naan mu dikkal saxaabaan yi mooy ñam àndandoo wam yi mbokkam yi. fa mu ne jitukum min indi xayri nnaas mu ne leen man de dikkal naa leen ci ki nga xamante ne nii mooy ci gën ci nit ñi Allahu akbar waaw dikkal naa leen ci ki nga xamante ne nii moo gën ci nit ñi falaa leen dikkal mooy de la ma naroon ne woon eh, dinaa ko def moom de ba ma jekkoo defuma loolu te damaa jéggal takat nee naa ko sax gëmuma la gëmuma yàlla gëmuma yooyu ah mais mu bàyyi ba ma dem voilà am na benn affaire bu ñu sote woon mooy saltan te riwaay bi ñu gisoon bii weesu mu ne fastayqaztu mooy bu njëkk bi mu ngi alxaamis an Jaabir mu ne wastayqaztu wa huwa fi yadihi salta waaw yonent waaye saa saam li ñu koy nettali saxaabaan yi ne damaa yeewu fekk jaaseem ji mu ngi ci loxoom bi loxo kaw kaw bi salta salta al imaamul euh, Nawawi mu ne huwa fi yadihi salta ay maslula mooy lu nekk loo xam ne dañ koo bocci wa huwa bi fathi saadi wa dammiha mooy dañuy wax sa waaye dañuy wax sulta tamit voilà kon mu ngi noonee kon lii nii mooy hadis bi eh, léegi nag wax nañ la ko sànq waxati la ko mooy ban lëkkaale la am mooy yaqin ci sa borom waaw nit ki daa war a xam ne moom heure faatoom ak heure bu ko mu si bay dal loolu ci loxoy yàlla ci kese la nekk nekkul ci loxoy sabab yi parce xam nga ne képp koo xam ne amoo kóolu ci sa borom duñ la tiim ak bal ak pistolet ne la booy kii yee kan moo lay kii ngay kii da ngay panique sax da ngay lox waaye yonent ma lay saa saab xolam mi nga xam ne daa dale ci boroomam moo tax mu mën a wax waa ji allah ak assurance ni mu ko waxee ba waa ji tax loolee daal di pousser waa ji mu daal di eh, jaasi ji daal di wadd ci moom waaw mooy am yaqin ci sa boroom te xam ne moom sama heure faatu moom du nit ñee ko dekk rek waaw boroom bi ah wax na bakkan bu ne waaw amul benn bakkan buy faatu lu dul ne euh, daa fekk jamonoom euh, àppam ñëw wa ma kaana li nafsin an tamuuta illa bi idnillah kitaaban muajjala waaw borom bi na wa ma kaana li nafsin nekkul benn bakkan an tamuuta muy faatu illa lu bi idnillah lu dul ci ndogalu yàlla bu jiitoon ne woon jamono jii la sawaay di faatu waaw mu ne loolu nag kitaaban muajjala loo xam ne la borom bi da koo bind ci lawhul mahfuz na dogal ya utal leen ab dëxal du nag diw da laa tiim ngay <coughs> euh, tiit loolu moo tax ñenn ñi nga xam ne surtout naafiq yi nga xam ne bëgguñu woon di dem xare parce que naan yii déggoo du gisoon nañ ci ahzaab bi gars yi bu bu ñu sanoon ba'duna fil a'rabi yas'aluna an anba'ihim gis nga <laughs> an anba'ikum gis nga gars yi bu leen sañoon naafiq yi bi waa ahzaab yi ñëwee bu ñu sañoon laax nekk ca kaw ba ku fa romb ñu naan waaw yow boo jógee côté Medina waa Muhammad moom sallallahu alayhi wasallam doon la mujjee gaaya ak Abu Sufyan ak gaaya bi ya waaw nañ ne mu ngi nekk foofu la nekk ci xare yeeg yooyu alors que du loolu déedéet xoolal eh, eh, Seydina Xaalid ibn Walid Abu Sulaymana radiyallahu anhu <laughs> Seydina Xaalid ibn Walid dafa xare xare xare xare xam nga Uhud non Badar ñëwoon na Uhud mooy ci waa Quraysh la bokkoon Uhud ak yooyu yépp ñëw na mais bi ma tuubee ñëw ci lislaam xare yi xare rek waaw baax na ba sëy bi yonent bi alayhi salaam moom bi ñuy ubbi Makka yonent bi alayhi salaam moom la jiital ci benn côté bi mu jiite foofu fële moom Seydina Xaalid ibnul Walid ndax commandant en chef bu garaaw la woon Seydina Siddiq sax baax na ba bi bi muy xare Xuruubur Ridda keroog ñu lay wax kan Ukkaasha ibn Mihsan radiyallahu anhu moom nii la àndaloon doon xare ak gaa yooyu ne woon ñoom génn nañ ci diine gi ba ci la gaañoo Seydina Xaalid ibn Walid dafa xaree xaree xare hein mais ci kaw lalam la ja la faatoo mu ngi naan keroog bi muy génn àddina mu naan xoolal rek <laughs> mu naan sama yaram a ngi amul benn benn wàll ci sama yaram lu dul am na jam-jamu paaka wala jam-jamu xeej wala foo xam ne dóor nañ ma fi jaasi yaram bi yépp nag waaw tamaa ngi nii di faatu sama xaw la waaw falaa xamat ayunul jobanaa kon nag yàlla bu yàlla seral bëtu tapet yi waaw bëtu tapet yi nga ne dañu ragal yi nga xam ne jàpp nañ booy si nañ ne xare ñu am yée gaa yi yoonu jàmm ba sori wëpp hein mu ne maa ngi nii man maa ngi nii Xaalid ibn Walid preuve par l'appui buñ wane ne du loolu mooy faat nit sama yarama ji yépp xool leen fu ci nekk dóor nañ ma fi am naa fi dóor dóor foo xam ne jaasi lañ ma fi dóor wala xeej lañ ma jàpp wala paaka lépp tamaa ji nii di faatu sama kaw la kon nag fala xara rajulun jubana yàlla mu yàlla feral bëtu kàttan waaw ni nga xam jàpp nañ ne ah saay bàyyi leen ñu ci ker gi rek kon naa fi waxoon tabu ki ngisoon saay en plus c'est Hiraqlu quoi